وعنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو فقد عصى رواه مسلم رحمه الله تعالى kon al imaam al xaafiz an-Nawawi moo leen ñu xadis bi ginnaaw bi ñu gisee ci jotaay bi ñu génn xadis 1333 mu ne woon wa anhu xadis yi mu ràngale fii yëpp mu ngi ko jële woon ci xadis ba mu ne woon ca ca mu ne woon xadis mille trois cent trente-deux ba wa an abi hamad wa yuqaalu abu suaad wa yuqaalu abu usayd wa yuqaalu abu amir wa yuqaalu abu amr wa yuqaalu abu laswad wa yuqaalu abu abs uqbatu bni uqbata bni amir aljuhaniyu radiyallahu anhu muy kon seyna uqbatu bni amir hadith yi yëpp ci moom la jóge kon boobu bii weesu ci moom lañ ko jële woon ah mu ne woon wa anhu annahu qaal sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul sa tuftahu alaykum aradun wa yakfikahumullah banim jeexe walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis beneen xadisam mu ne wa anhu muy xadis mille trois cent trente-quatre mu ne mu ngi koy jële ci moom ba léegi di saydina Uqbat ibn Amir radiyallahu anhu annahu qaala nee na qaala rasulullahi mu ne ndawal yàlla le sallallahu alayhi wa sallam nee na man alima képp ku xam jàng ba maîtriser ba man arram ya mooy eh, eh, xam-xamu tiir xam-xamu di sànni ay xeej ak i flèche summa tarakahu ginnaaw gi mu sàggane ko ba ko ba mënatu ci tus wala defatu ci ba affaire bi daanaka mag ñàkk koo mën a teeyam waxoon nañ ko bii wees fa lay samin naa kooku bokkul ci ñu aw wala boog roq ba ne wala boog dana faqat asa kooku mooy na yàlla mu ne lii rawaahu muslimun al imaamu muslim moo ko solo hadis bi hadis la boo xam ne eh, eh, bu bu bu bu gudd lii eh, léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce que ko solo ñu ne deet sëriñam al imaamu ahmadu ibnu Muhammad solo woon na ko rahimahullahu eh, ta'ala eh, rahmatan wasi'a imam an-Nasa'i it solo na lu mel ni imamu ñoom eh, hatta al imam Abu Dawuda as-Sijistani ñoom ñëpp solo nañ ko waaw waaw ci waatu wa man taraka ramya ba'dama alimahu raghbatan anhu fa innaha ni'matun tarakaha aw qaala kafaraha te loolu mooy xadis bi mu ci teg waaw même xadis bi euh, la quoi mooy xadis bi mu teg ci lii waaw képp koo xam ne bàyyi nga tir lance ginnaaw bi nga ko xamee ndax gënale koog jënd koog leneen leneen xemmeem leneen lu wuteeg moom loolu na la leer ne xéewal la gu la yàlla defal nga ba ko wala book nga euh, joxut la de da ngaa xéewalu yàlla bi mu defal lool sa kaw léegi en tout cas imaamu muslim rahimahullah moom moo ko ëndee kàddu yi léegi mu ngi ko ëndi ci kitaabul imaara baabu fadli rami mooy hadis biñ jóge woon bii weesu noonu hadis yi nii noon la leen imaam muslim daal di woon rangalee ci lu jiitu al imaamu kitaabul imaara baabu fadli rami ah mu ne kitaabul imaara baabu fadli rami mu ne haddasanaa Muhammad ibn Rumh ibn al-Muhaajir mu ne nettal na ni Muhammad ibn Rumh ibnu al-Muhaajir ibnu Muharrar ibnu Salim at-Tujibi mawlaahum al-Misri Abu Abdillah rahimahullah génn àddina deux cent quarante-deux rahmatullahi alayhi qaala mu ne axbaranaa al-Layth mu ne ki leen nettali moo al-Layth di al-Layth ibnu Sa'd ibnu Abdirrahmaan al-Fahmi Abul Haarith al-Misri al-faqiih rahimahullah génn àddina cent soixante-quinze rahmatullahi alayhi an al-Haaris ibn Yaqub mu jële ku naar al-Haaris ibn Yaqub ibn Sa'laba ñi ne no ibn Abdillah al-Ansaari mawlaahum al-Misri rahimahullah génn àddina la 130 rahmatullahi alayhi an Abdurrahmaan ibn Shumasa boo fàttale ko hadiis Seydina Amr ibn al-As ba moom nii moo ko ba nga xam ne ca la doon waa ji génn àddina ci moom mii la jaaroon moom Abdurrahmaan ibn Shumasa dañuy wax Abdurrahman ibnu Shumasa doo Abdurrahman ibnu Shimasa doo Abdurrahman ibnu Shamasa musallasatu fa'ila mooy Chine boobu nga ne sha shi shu boo ci wax baax na voilà Abdurrahman ibnu Shumasa Shimasa Shamasa ibnu Shumasa ibn Zu'ayb ibn Ahwar al-Mahri Abu Amr ñi ne Abu Abdillah al-Misri rahimahullah génn àddina 101 ah, am na nag wax nañu ne après rahimahullahu taala anna Fuqayman al-Laxmiya kenn ku ñu naan Fuqayma Fuqayma mii nag man gisuma ci ñoom imaam al-Hafiz ñooñu même ñi nga xam ne ñooy toxal seeni wax euh, li ma gis dañ ne euh, ku mel ni al al al Cheikh al-Éthiopie rahimahullah dane man Fuqaym mii man gisuma ko ku ku def tarjamaam quoi waaw Fuqaym man gisuma koo xamante ne nii def na tarjama mooy wax ci Fuqaym dara al wax nii waaw loolu nag ndax reer yi loolu la mooy am na nit ñoo xamante ne nii moom hmm? <laughs> waaw bu dee ne eh, ñooñu <coughs> boroom xam-xam yi doon lijjanti loolu waxuñ ci ñoom rek mooy yow da ngay am ci ñoom dara moo tax mu ne lam ajit man tarjamahu gisuma ko dewal allah mi bokk ci waa banu lax mu ñoo ñële euh, muy qabila goo xam ne gu siiw la euh, bokk ci waa Qahtan rahmatullahi ala al-jami' kon Fuqaym moo ko rax ne qaala li Uqbat ibn Amir dafa na ko mais Uqba Uqbat ibn Amir gisoon nañ ko bi su Uqbat Amir ibn Abs al voilà abu hamad ñi na abu zuhan ñi na abu amir ñi na abu amr ñi na abu abs ñi na abu asad ñi na abu usayd ñi ne abul aswad al misri yu sahaaba yonent bi alai saat salam génn àddina cinquante-huit am ñu ne l'an soixante fuqay mu dane ko benn taalibi sahaaba la dane ko mais eh, mais eh, eh, daa wax say naa wax ma ne ko taxtalifu bayna haadayn al aradayn al gharadayn taxtalifu bayna haadayni al-gharadayni wa anta kabiirun yashuqqu alayk mooy daa gis Seydina Uqba malgré mu nekk mag di continuer di di di di di di di di di di di di exercer wu ci wàllu tir ay lance ak yooyu day def benn cible fële bu tiiree après daal di dem ba foofu jëlaat affaire bi ñëwaat di defaat waa ji di ko seetlu ne ko mais. te mag la quoi mun na koy taxtalifu bayna hadayni al yow maa ngi la gis sa Uqba ngay baagante diggante fii nga taxaw ak fa ngay fa mooy la mooy comme les boo demee ci ñi nga xam ne fii ñuy def ci euh, apprentissage de tir à l'arc ak yu mel noonu am nga dañu am denn cible fële bu ñu sànni bi soit am ku koy jëli ku leen koy jox wala ñoom ñu leen jëliwaat ko moom noonu la doon def di dem di ko jëli di ñëwaat di defaat di kii mun na ko mais yow wa anta kabirun yow lu ngay def lii def ay ça et te nag da ngaa magi yesu xoolee lii day dis ci yow métti ci yow xaala wax ba wax ne ko ah mel ni di koy wax naa dégg li nga wax de waaye daa am benn mbir lawlaa kalaamun sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam lam u'ani ak lam u'anihi yëpp baax mu ne ko gis naa li nga wax waaye budul woon ne kaddu goo xam ne maa ko déggee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kononte kon coono jii doonu ma ci woon fekk lii nga may wax ah du damaa nekk nii rek <laughs> parce que damaa di ko def nii parce que daa am lu ma dégg ci yonent saa alayhi moo tax nga gis ma malgré sama âge may continuer di def lii léegi qaala alxaaris alxaaris ibnu Yaqub bi nga xam ne gis nañ ko Sa'd ibn Sa'laba ci al-Misri ci euh, càllale bi léegi fa qultu nee na nag bon bi ma ibnu Shumasa nettalee lii ma ne ko mais fa qultu li ibnu Shumasa ma wax ibnu Shumasa al-Mahri rahimahullah ne ko waaw wa ma zaak waaw ne lan la dégg ci yoneen saa sallam qaala innahu qaala mu ne moom Uqba nee na kene yoneen saa sallam dafa wax ne man alima ramya képp koo xam ne jàng na ba xam xam-xamu lance xam-xamu tir à l'arc ak tir yooyu loolu nag jamono ñooy arc lañ doon wax mais léegi mooy lépp loo xamante ne pistolet ay missile yu mel noonu koo xam ne spécialiste la man ko jàng ko ba man ko summa tarakahu ginnaaw gi mu sàggane ko ba ko ba xamatu ci tus fii mu ne boo ko nee cible fee boo jëloon arc bi moom ca géej gi la koy dóor sa waay <laughs> wala benn waay wu romb ni le baa nga noor mu dóor ko ndar sa waay mu dóor ko bëj <laughs> kooku mu ne mu far mu mu mu mu bakku sàggane ko fa laysa minna kooku bokkul ci ñun aw wala boog mu ne yeneen saa sam dana qad asa kooku de mooy na yàlla waaw Allahu akbar nii la ko al imaamu muslim rahimahullahu taala indi kon lii day dellu ci liñ doon wax bii weesu mooy daa am yoo xamante ne nii non seulement dafa baax ci di ko euh, di ko miin parce que day nekk lahu goo xam ne day jariñ waaw mooy tax euh, ku doon wax la al-Qurtubi al imam rahimahullah wala tiibi kenn yeneen ci bari saa saa da koo def ci wàllu mu nekk loo xam ne wàllum nit ñi dañ koo war a def wàllum fo waaw ndax looy fowe bakkan da koy nangu <coughs> waaw alors lu nekk loo xam ne dafa lu sérieux la waaye jaare ko ci bunt boobu nga xam ne xam nga ñëw di def lance at yi am na ñoo xam ne da nga leen di romb fii léeg-léeg euh, am gaa yu may romb ñuy def ay la yu mel noonu quoi. benn bërëb boo xam ne ñoom c'est pour saa xaw ma gaa sûrement dañuy fay voilà boo duggee da ngay am looy jël am na ñoo xam ne ay marque la ñuy jël di sànni ngir jam benn bën bën bu ñu war a dugal wala ay ay lance flèche xam nga yooyu façon jële gars yi dañuy liggéey ba kii sax léeg-léeg ay vingt heures nga gis leen ñu dem foofu waaw nekk group nag wala addi kii ku nekk di xool xam nga lool côté fola nga xam ne mooy malgré ñu ngi foowaale mais ñu ngi defaale lu am solo moo tax yeneen saa sam dugal ko côté boobu waaw mu bañ a nekk loo xamante ne nii day xaw a kaar xaw kii bu ko defee gars yi dañ koy xaw a sori alors que fo bakkan yi dañ koy dañ ci la ñuy gën a ànd. Sayna Uqba nag lii moo yeneen saa salaam di ñu xamal ne lii nii mbir la boo xam ne non seulement bakkan bi man na cee ànd mooy lu mu neex la nit ki man na cee jëlee euh, jamono joo xam ne voilà pasta la boo xam ne da bu am bu boo xam nag bu jaar yoon la. boo xam da ciy amaale yool ba pare bi ci defaale loo xam ne lu ama am solo la boo xam ne mën naa jariñ ëllëg alhamdulilah noon yi ak tamit boo xamante ne nii sawaay daa ñëw bëgg laa ñàkk pexal ñàkka ñàkkal pexe sawaay <laughs> même bu koo façon ne nii ñëw bëgg laa lor bu fekkee nga aay ci lance tiir sawaay da nga ko naan flèche waayow ah mu jeex takk sawaay <laughs> gars yi buñ nga gisee nga dóor ñu gis mbir mi naroon na xaw a fëq bëtam sawaay moytu sawaay gars yi duñ la duñ la jege waa dinañu la moytu de xaw ma bandi na ñuy karati mais yow moom dees na la moytu waaw <laughs> waaw kon yooyu mooy di tamrin ak di tadrib sa bopp di exercer wu ci yoo xamante ne nii eh, yu yii nii nga xamante ne nii dañ ci ak jaamu yàlla la te yooyu moo tax ma la doon wax ne armée yu nekk réew mu nekk militaire dañuy dañ dañ mais dañ ci la ñu dëkk dañuy entraîner wu tout le bu ñu ko bàyyee di toog ci bureau yi kese waaw aka nekk di di di di di parade kese yoo xamante ne defuñ dara waaw duñu entraîner duñu def dara mo bàyyil ba xare am wala guerre wala seenum noon kii leen dara lañ dur man tous <laughs> waaw gaa yi dañuy nekk ñoo xamante ne nii <laughs> ña daloon gaaya yi <laughs> ne ay côté deux mille treize deux mille quatorze fële ci bilaadul Iraq gaa ne <laughs> ba gaa yi di ñëw moom di nangu ji <laughs> Irak du nord moom gaa yi dañoo agsi mais <laughs> di daw gaa yi ci seen oto yi di di ñàlli xajal fa gaa yi foofu yëpp mais parce que gaa yi dañoo pare ma gaa yi xam am mere ah non affaire bi tamit ah gars yi tamit <laughs> da ngeen faa newul rek <laughs> ngeen newul seen place mais euh, mais boo parewul lan nga fay def soit nga taxaw gars yi ñëw faagaagal la ni mu gën a gaawe <laughs> wala ngay jéem a loolu la wala nga dawa ah. voilà euh, y'a pas cherché midi quatorze heures ah. voilà loolu la yore saa salaam xam moo tax mu ne loolu bu mu nekk loo xam ne da nga koy xam ba pare di ko sàggane waaw te sax le fait que sax mu ne waa ji ko xamoon ba ko kooku bokkul ci ñun kooku mooy moo gën a garaaw parce que kooku mooy daa xam xéewalu yàlla moo tax ci ginnaaw xadiis bi ci tegu say naaw ma ne foofu yoneen saa salaam ne kooku xéewalu yàlla la boo xamante ne nii ni'matun tarakaha aw kafaraha waaw xéewal bu ko yàlla defal mu sàgg na ko ba ko wala mu daal di mooy juxut daal di ñàkk reconnaître xéewalu yàlla gi mu ko defaloon moo tax loolu gravité wu. xam-xam boo xam ne day jariñ nga xam ko di sàggane ba mu naaw waaw waaw loolu nag ci domaine yépp la waaw te loolu lii yonent ba saa saa a hatta ilmul fiqh yooyu mais gis nga boo dul tadrib mooy di muraajaa di ci nekk di ko jàngale di ko jëfe te yàlla tax di di di réviser waat di def ay muzaakara am koo koo koy réviser mais affaire yi day naawa ah. voilà alquran c'est comme ça lépp c'est comme ça yi nga xam ne euh, xam-xamu expérience la koy may comme ñii nii c'est pareil waaw bépp maçon boo xam ne bu aay la wóor na bu toogee ay année exercer wu tous kooku xam-xam ba nam ko mane woon jamono jam ci nekkee day des dina des waaw day des loolu da xam ne kii sa waay des na de. waaw xamoon informatique à la deux mil xam nga ne informatique u l'an deux mille vingt ak deux mille loolu wute na lu bari changement yu bari romb na ci waaw te bu doon waaji day tamrin di di di di exercer tout le temps day tax non seulement yu bees yi mu gin ko mu mu mu mu mu préserver ak yi yi mu jot a am du ko rëcc mu gën koo mën a téye te bu boobaa dina leneen lu bees lu ñëw dina ko mën a intégrer mais bu dee daa toog yéen a ko yaakaare rek waaye sa dara newatu waaw te loolu nag képp koo def yonent bi alayhi salaatu salaam nee na faqad asa waaw xam-xam bii yàlla may la ko muy xéewal gu la yàlla gu la yàlla e, e, defal ngay xullee di yaanaani topp bi baala rek toog rek waaw ak nooyal rek di baddaxal madda ak kese ak topp sa bànneex kese ba tax nga loolu yow moom na la leer ne mooy nga waaw yow xaw ma kan mais ah. waaw yow moom na ngaa léegi nag loolu al imaamu Nawawi rahimahullah moom dane hada hadis bii de fiihi tashdidun azimun liman nasiya ramya ba'da ta'allumi wa huwa makruhun karahatan shadida liman tarakahu bila udra waaw moom mu ne lii nii moom ah mu ne lii hadis bii nii nekk na ci waaw li nga xamante ne ak tëkk goo xamante ne nii gu mag ñeel ki nga xamante ne nii nasiya ram ya dafa manoon lance tir manoon ko ginnaaw bi mu ko jàngee ba maîtriser ko ba xam ko muy yaanaa ni di sàggan après mu fàtte xam-xam boobu mu ñàkk ko mu ne loolu nag lu ñu cible cible boo xam ne bu tar ngir ki nga xam ne moo ko bàyyi te amul ngànt amul benn ngànt bu tax amul leneen loo xam ne daa gën a farata bu taxaw tax mu nekk ci loolu ba tax lii mu manqué ko du loolu waaye à vrai lii li imaam an wax li yonent bari saa saa wax li mu gën a niru mooy loolu karaahatu tahrim la waaw du rek ay loo xam ne dañ koo sit gu tarde mooy ne lii dafa xaram parce que quand même waqadaa fa moom lu mu ñëw lu nekk mooy na non mooy moom mooy moom manula nekk loo xam ne lu ñu muñ loolool kese la waaw waaw ndax borom bi li mu ne waman ya'sillaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina ca suuratul ahzab képp koo xam ne mooy nga yàlla waaw ak ndawam bi yàlla azza wa ak ndawam bi alayhi salatu wasalaam kooku faqad dalla kooku sànku na dëgg dëgg dalaalan ak sànku te mubina gu leer te fii yonent bay dafa wax waa li mu def kooku da koo tudde ne kooku faqad asa dafa moy waaw kon kooku moom li gën a kii mooy ne loolu tahrim la dafa xaram waaw ak li mu wax ne falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adabun alim te suuratu nuur na def attention ki nga xamante ne gaa yi nga xam ne dañuy wuteeg ndigalu yonent bari saa saa mi digale nii digle ne dee leen def lii rawatina ki ko man dee leen ci exercer wu te boo ko bawee mooy nga yàlla nga ñëw di ko sàggane na def attention de mu daal di koy laal fitna waaye mbugal moo xam ne mu tar la kon loolu nekk loo xam ne wa'dun shadid wallah al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu